bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma baadu fa yaquulu alcheikhu abulmahamidi alcheikhu ahmadu alxadim alayhi ridwanu albaaqi alqadim fi qasidatihi masaaliku aljinaan fi jamci ma faraqahu addaymaani radi allahu taala anhuma wa ardaahuma fi albaabu althaalith fi aladabi walfadaa'il fi faslun fi shukr qultu wa qissatu muryidi shaykhina fi junnatil muryidi tashhadu lana sëriñ bi radiyallahu bi paase waxoon na la ah këne pas am pas-pas bu baax gëm awliya yi ci liñ lay indil la ko wax te maîtriser woo ko xamoo ko loolu wilaaya ak wilaaya la ak parandoog yàlla la kantaa di leen jam di leen dugg ci loo xam ne tegoo ko fenn ndax bëgg yëkkati sa bopp rek suul leen wala ñu naan nit ñi naan keroog sax waxoon na moom moo moo moo ñeme moom moo waaye nitu dëgg la ndax sëriñ diw bam fi kiiwee moom moo wax looloo tax a jóg kooku de toute façon la ngay def minhum di leen dugg ci yooyu di yëf àddina ak sa yooyu jinaaya loolu crime la voilà léegi mu ne qultu man nee naa man a cheikhu ahmadul xadim mu ne wa qissatu muridi sheykhina waaw nettalib qissab muridi sheykhina suñu taalibeen kanam ma demoon ci boroomam sheykhina suñu sëriñ ba fii junnatil murid ca téere boo bëri di junnatul murid protection wu ki nga xam ne bouclier ki nga xam ne li muy aaroo ki nga xam ne moo nam ma dem ci boroomam eh? mu ne xissa boobu nettali boobu tashhadu lana day seede ngir ñun li ñu wax ne képp ku leen gëm leen wilaaya la képp ku leen di dugg jinaaya la waaw léegi <laughs> junnatul murid loolu yàgg nañ ko fee wax ki ko bind waxoon nañ la ko mooy cheikhu muhammad ah cheikhu muhammad xalifa moo doon xalifa ab ah, cheikh muhammad al muxtaar cheikh al muxtaar ibn ahmad ibn eh, Ahmad ibn Abi Bakr voilà Ahmad ibn al Mukhtar xam nga al Mukhtar al Kunti al Cheikh mooy Ahmad ibn al Mukhtar ibn Ahmad voilà ibn Abi Bakr al Kunti doom ja nag di xalifaam di Cheikh Muhammad moom waxoon nañ la moom moo bind Junnatul Murid fii duunal marid voilà nee boo demee ca téereem boo ci suñu sëriñ suñu sëriñ boobu di Cheikh Khalifa ah boo fa demee bu doomu di doom al muxtaar al kuntiyu radiyallahu anhuma di nga fa fekk loo xam ne yi ab taalibe bu mu fay nettali foofule boo xam ne day dina seede lii ñu wax téere boobu nag dama koo seet ba sonn mënuma ko am voilà gis naa ne nag ñu ngi koy jaay am na fu ma gis xaw ma Londres la xaw ma ci internet bi ñu def ay ay ay lii daal lañ ay livre sterling lañu def ne loolu lay jar ma xam ne kon fii Londres la dama foogoon de sax duñ ko mën am PDF ci internet bi mais ba léegi am na fu ñu naan man nga ko mais foofu boo fa demee dara newu fa voilà di nga gis euh, kaw téere bi nii mais boo ci cliquer dara du ñëw ndax dara new fa voilà moo tax euh, xissa boobu manuma cee ñëw léegi nag am na lu ma la waxoon ne dinaa ci ñëw ma ko fàttewul alors bala ma ko fàtte voilà alhamdulilah mooy li sëriñ bi ne qultu waqad yuxaalifu al ba'd ibtila li zahiri shar'i fa baaxul mala mu ne qultu nee naa waqat léeg-léeg yu xaalifu mu wuteeg albaadu lenn ci awliyaa yi radiyallahu anhu li zahiri charin li feeñ ci charia lan moo tax mu def ko ibtilaa ngir nattu jaam yi nattu ñi nga xam ne ñoo leen di topp ak nit ñi ba xam ni dëggu fa yabbaahu bu ko defee mu bañ bañal ko loolee almalaa mbooloo yi waaw léegi ma ne la loolu ci biti nii lay niru lii ak wet ak ak mo ak wuteeg alquran la mais moom waaw xam nga yu mel nii nii muy wax nii al cheikh alxaaji omar al fuuti taal radiyallahu anhu ci rimah indi na fa nettal yu bari yu mel nii yenn yi mu ngi ko jële ci euh, borom al ibriz de cheikh ahmad mubarak alamti taalibi al cheikh abdul aziz ad dabbaab am na yu bari foofu la ko jële am na yoo xam ne feneen ci yeneen i téere nettal yu mel noonu waaw <laughs> ma wax la ci benn rek <laughs> a cheikh alxaaji omar al fuuti taal radiyallahu anhu muy nettali te bu ma juumul mu ngi boobu ci ci ci ci bokk na ci jële ci al iblis mais teewlootuma exactement parce que instant bi <laughs> ba léegi maa ngi jolof maa ngi Sénégal voilà te téere ba yëroon naa ko mais euh, yër naa téere ba waaye mooy teewlootuma exactement est-ce que moom ci la ko jële wala déet mel na ni liir naa ko ci euh, al ibris waaye leeratuma mooy wóoratuma manoon ko ma cee dogu ndax euh, aw bu ma woon temps xoolaat euh, ba ba vérifier loolu waaye nañ wax nettali bi rek en tout cas boo demee ci Rimah bu Cheikh al Hadj Omar al Fouti al Ghada al Ghadawi radiyallahu anhu ko fekk léegi mooy <laughs> benn rek lañ ciy jël yu bari la day nettali dafa am benn sëriñ boo xam ne. <laughs> benn bés da doon nattu taalibe yi waaw ni leen nattoo lim def <coughs> sëriñ bi <coughs> néeg bi booy dugg gis nga boo nga dugg ci sëriñ bi dangay romb fi taalibe di nekk léegi benn bés comme que jamono yooyu nag bokkul ak suñu jamono yi ah même sëriñ bi radiyallahu anhu si Cheikh Ahmadul Khadim laajal ñi dund ak moom gis nga kër gi boo fi duggoon jaarim mais góor ñi du ñu gisee jigéen ñi dañ dul bokk sax fu ñuy fu ñuy gisee fu ñuy ne mukk lool xew léegi rek la am ñoo xam ne ne nañ voilà ci yoonam lañ ne moom la ñuy roy mooy seen sëriñ waaye boo gisee seen jataay yi xam ne lii wa wuteeg seen baay seen maam woon waaw wala yow mi nga xam ne nee nga taalibe nga nee nga dañ laa seexal wallaay xam nga ne nii nga tooge toog waay bii sëriñ bi bu ci ñëwoon du kontaan parce que moom loolu xasu masul woon a nangu lool góor ñéeg jigéen ñi loolu moo tax Cheikh Al Hadji Malick naka mooy loolu la woon naan ba'idu sori leen bayna anfasir rijaal nokki diggante nokki góor ñeeg jigéen ñi na ngeen leen sori kiy wax loolu nga foog ne ñooñu mën nañoo bokk bërëb toog <laughs> léegi wax la ñoom liñ doon jële ay matuwaay yu rëy ngir bañ li nga xam ne faiblesse su nit ñi ak seytaane ni muy gaaw bëpp jëme ci Allah ci ci ci li yoo xam ne alkade waaw ngir ñu fatt foofu tax dañ doon def le tout saddan di góor ñeeg jigéen ñi doonu ñoon gise waaw jamais loolu masula am ci bërëbu sëriñ bi radiyallahu anhu masula nekk te man mii dégg naa Cheikh Abdul Ahad di doomam rahmatullah yi daal di nettali loolu waaw te am na ñeneen ñoo xamante ne ñoo ma nettali ne ah, euh, euh, sëriñ boobu Cheikh Sarr rahimahullah euh, foog naa nañ ma noonu la tudd bu ma fàttewul te baayam nekkoon bëkk néegu sëriñ bi radiyallahu anhu waaw muy nettali loolu ndax moom dafa fekke tamit mais tout tànk la woon mbir yi noonu la doon deme waaw léegi mooy pour wax la lii may nettali lii may jële ci Rimaah bu Cheikh Alhaji Omar al Fuuti Taal radiyallahu anhu que ne affaire yi noonu la doon demee léegi rek lañ cëmbaxloo bi nga ñëw ñu ne dañuy siyaar si jigéen ñu toog fii ba jege góor ñi ñu kii daanaka si sësante déranger wut kenn wal iyaazu billah walla iyaazu billah wal iyaazu billah voilà <laughs> léegi sëriñ bi ñim def dafa bàyyi ba ñépp toog parce que li mu yoroon la bëggoon a transfert jox ko kenn ndax xam na ne léegi mu jóge fi waaye gaa yi muy nattu taalibe yi ni mu def <laughs> fi mu nekk ci biir la benn jigéen bu sàggan boo xam ne ci biti nii bu sàggan waaw parce que dafa am benn jigéen ci koñ bi bu ñu xamee loo xam ne ak sàggan la ay jaay boppam ak neex a tàppaas waaw di tàppaasante góor ñu sàggan ñi ndax loolu dafa yàgg am waaw Quraysh yonent way sa way nekk Makka mais Makka large waaye sàngara seeg mooy yàlla gi da doon kule à fuloo ak ak ak xërëm yi waaw loolu dafa yàgg am léegi mu am benn jigéen boo xam ne niñ nekk noonu xawula leer waaw mu mu mu daldi rek jekki jóge fële rek ñëw dugg ci biir ci biir néegu sëriñ bi waaw sëriñ bi jekki-jekki ñu gis sëriñ bi moom jóge na le daldi ñëw dugg ci biir tëj bunt bi gaa yi ñoom ñëpp gis nañ ne i ndaw su sàggan si moo dugg fii sëriñ bi jóge ne moom itam dugg ci gannaawam te moom fa duggee dàq ko deful dara ñu yàgg bon taalibe yi commencé bon ñu bari daanaka kenn desatu fa ñépp a dem seen yoon ah oh! liñ bi gëmul dara i xoolal ma lii rek ku sàggan kii ndeke moom lay fat xam naa daa foogoon ne gisuñu ko façon yu wax yu mel noonu boo demee rek <laughs> am kenn moo fa des kenn ci ñoom ci ci taalibe yi moom bi mu def dafa jël satalaak sëriñ bi dem def ci ndox satalaak weñ la dem tàngal ko daal koy teg ci buntu buntu buntu néeg bi sëriñ bi génn toog lu yàgg mu génn gisu fi kenn ku dul moom kese mu ne ko waa ana ñeneen ñi ana ñu woon fii mu ne ko ñoom ñëpp dem nañ mu ne ko yow lan moo tax nga téye fii mu ne mu mu xool gis satala gi mu ne ko satala gi pour lan la mu ne ko man maa la ko fi tegal tàngalal la ndox mu ne ma pour lan mu ne pour rek xam naa nga sangoo ko rek <laughs> waaw jàpp na ne bon sëriñ bi xam naa war na jotee ak ndaw si quand même voilà <laughs> war nañu séq dara quand même léegi nag man mu sangu rek mu ne ko léegi lan moo tax yow ba nga jàppee ne loolu laa def mooy gëmu ko mais dafa jàpp ne en tout cas bu dee soxla na ko au cas où que soxla na sangu rek na fekk man defaral naa ko li nga xam ne ndox mi muy utilise waaw léegi sëriñ bi ne ko waaye yow lan moo tax defoo ni ñeneen ñi mooy nga dem mu ne parce que man topp ma la ngir lool man topp ma la parce que da ngaa nekk infaillible koo xam ne doo def lu loo xam ne du def bàkkaar topp la ngir lool mais dama laa topp xam naa ne li la yàlla defal man loolu defaluma ko te li nga xam ca sa borom ak fa nga toll ci sa borom man tollu ma fa damaa ñëw na ngir lool looloo man man xooluma yi ngay def nii même bu dee na ci biti loolu lii lañ jàpp man moom yooyu xooluma ko sëriñ bi nag ne ko waaw kay dama leen doon nattu kaay ma wan la kaay ne ko duggal ci biir wan ko ne ko bu mu gisee ndaw si gis ne muy soxnaay sëriñ bi parce sëriñ bi soxnaam ak waa ak jigéen ju sàggan ji dañoo niroo dañoo niroo lool waaw <laughs> léegi gars yi ku tus nañu ñoom dem nañu ndax mooy ci biti yi lan lay woon wane que sëriñ bi daa njaaloo ak waajus ak jigéen bu ko lewul ci biti moo tax mu ne la léeg-léeg xultu waqat yu xaaliful baadul tilaa mu wuteeg li zahiri shar'i li wuteeg mooy kii ci sariya ci li seen sariya mooy dafa xaraamal njaaloo moom mu ngi nii tëju non seulement wéet kese yonent ba sa sam day tere ngay wéet ak jigéen boo xam ne lewu la te du sa koju armal kii wéet ak moom loolu benn bàkkaar rawatina <laughs> gaa yi jàpp ne moom njaaloo gis ci biti nii <laughs> mooy ci biti nii wéet nag koo xam ne warul wéet ak moom te jigéen la waaw léegi loolu est-ce que ci biti wanewul mais est-ce que dëgg-dëgg ci biir bi mbir yi leeree est-ce que bi mbir yi leeree loolu la déedéet waaw kon nag mu ngi noonu le te foofu nettali yu bari mu ngi foofu yu mel noonu le ci biti nii lay mel noonu moo tax teey baax waaw teey baax lan moo tee nga laaj ko nit koo gis muy def lu dul noonu man nga ko laaj lu tax ngay def lii loolu bu de man nga koo laaj waaw waaye nag bu ñu waxee lii daane lii du tee du tax ñiy sàcc sàcclu ni waroom awliya yu mel di def seeni caaxaan ba pare naan walla déggoo la sëriñ ba wax dañ naan la hee bu ñu fontoo xam nga ne yow mi taxoo ñuy wax koo xam ne siyamaa ci lu ko neex lay xotti sharia di def lu ko neex di tux ci mbedd mi di naan di jaar ci baar yi di naan sàngara waaw di tux di di di jënd ay ay kii ba pare naan déet man waliyu laa man kii wag lii dañ naan la hé attention laa wax yow xam nga ne kenn waxul ne yow yow yow yow bëgg sànq nit ñi que ne yéen bàyyi leen ma li ma nekke léegi nit ñi di ko roy ci lool mu ne di jàpp ne biir bi kese baax kooku kiy wax lool ab zindiq la kooku ab njombaxtalu naafiq la te mooy ñi sëriñ boroom wax ci njaal deenu téere waaw gaa yi naan dañuy taxaqaqa cañ doon nettali ca imaamu Maalik képp koo xam ne day jéem a suufi li di naan day suufi suufiilu hein te fexewul fiq mu xam nan lay doxale jaamu yàlla gi na ko yonent bi saa saa doon defe kooku zindiq lay doon jom naa naafiq voilà ndax gis nga yii nii nekk ci téere bi moom lu ñu bari di sàcc di def seeni caaxaan tanaan bàyyi leen may waanu leen ci samay mbir dañ naan non bu doon yow kese ñu maandu ci say mbir buñ man lay laaya biir ñëw laaya biir la mais boo ci naree mbaalaale ñi nga xamante ne ñooy xeetu yonent bi saa saa ñu bari topp la ne li nga ne kay dëgg te ay caaxaani neen la dinañ ko leeral ndax bu boobaa suñu responsabilité mooy dugg waaw loolu moo tax ma ne la même sëriñ bi dëggu sax mu defee ci biti lu dul noonu ci biti ki nga xam ne yàlla kese ko ñor te moo tax mu ne lii nii wute nag sharia kooku dara du ko ci fekk li bon mooy ki nga xam ne day wuteeg moom ndax soxor ndax iñaan waaw kooku mooy am problème ak leneen ak mbiri àddina koo koy am problème waaw parce que moom yàlla daa taxul yàlla taxul te sëriñ bi sax bu xamee waa ji day kontaan ci xam ne waa ji moom de toute façon dëggu na yàllaa tax waaye ñi nga xam ne nag dañuy jàng fiq nekk ay fuqaha uni xam dara ci fiq sëriñ bu wax ñu weddi la waliyu bu wax ñu weddi la bañ la comme na doon dal borom ay Ibris ah la ko doon dal ak sëriñam ba Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh radiyallahu anhuma loolu gaa yu bari di ko dal di ko dugg tax ñoom xamuñ luñ ko dara te mënoon nañ ko laaj.